moo tax moom mii Seydina Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Ali moo ko yar waaw Seydina Ali ibn Abi Talib ah Abu Turab radiyallahu ta'ala anhu Abul Husayn wal Hasan ah Abu Sibtayn baayu Seydina Hasan ak al Husayn rayhanatu rasulillah alayhima afdalu salatu wassalam moom ñoom moom moom Seydina Ali moo leen yar moo yar kii moo yar Seydina Muhammad ah ibnu Abi eh, moo tax moom li ne ci moom Seydina Ali daanaka moo tax moom moom Seydina Ali ya ko defar waaw doomu Seydina Abu Bakar la waaye Seydina Ali ya ko yar ndax parce que Seydina Abu Bakar amul jatur yar ko mu génn àddina waaw bi muy génn àddina ràññee defu ko xaaju la ràññee Seydina Ali mi dencoon yaayam moom moo ko yar moom moo ko yar ah bi nga xamante ne nii ci la xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu loolu lépp mu ngi woon Seydina Ali ibn Taalib bi nga xam ne ci la xilaafu Seydina Ousmane Ibn Affan Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu daldi woon na koy fal fenn defoon na ko gouverneur defoon na ko gouverneur mu toogal ko ca wàll wa nga xam ne ca wàllu Égypte bokkoon na ña ko moom mii mas na ko fa nekkal moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ah bi nga xamante ni nag ci la fitna yu yi am mooy yi xewoon eh, yu Seydina Usmaan ibn Abi Af eh, eh, Usmaan ibn Affan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisawoon ci yaatal ni ñu ko gise woon wallaahi alhamdu wal ci yaatal ci tarjamaan eh, xam nga eh, wallaahi alhamdu wal minna moo tax fii duñu ci yàgg te leeraloon nañ affaire yi <laughs> yaakaar naa ne leeraloon nañ on avait fait l'essentiel ci wàllu kadaba yeeg waxu kàcc yi nga xam ne ñoo fees waaw wax naa la ñun bañ ci ba may ba ñuy gis loolu lan laa leen waxoon ñun dañu nekk à ci affaire yi walilaay xéewalug suñu borom la boo xam ne du man la ko defal mais ñun ñépp la ko defal ñun ñépp la ko defal ba nga xam ne dañuy jàng siiraay yonent mi alay saar saam teg ko ci lu leer du ne rek ñu ngi nettali ay woon nañ leen nettali déedéet parce que dundug yonent mi alay salaam importance mooy mooy mooy dundug yi ci boppam mooy ku dundewul ni mu doon dunde yow yàqu nga ku topp loolu mooy ku toppul sunnaam boo deewee yàqu nga mais léegi dund googu nga foog ne dañuy bàyyi rek matrukuuna yeeg du'afa u yeeg ñi nga xam ne seeni wax jaru la dàq ganaar ak ñi nga xamante ne vraiment ñoom da faible mais lu ñu nettali kenn du ko jàpp ñu bàyyi ñooñu lañuy jàpp ñuy nettali ñu téye naan ay bu baax na mukk kenn du def loolu waaw léegi nag moo tax loolu boo buñ ko defee mooy ku ko jàppe noonu wala ñu jàppe ko noonu bu ñu nag étonné wu après eh, nga dem ci yenn nettali yoo xam ne da ngay obligé nga doon sukkandikoo démb di ko nettali même bu dee doo ci sukkandikoo mais di ko nettali waaye yow frontière li nettali lii ba naan waaw lii moo xewoon lii moo xewoon te mu beneen yoonee waaja ko nettali woon nettaliwaat yenn yi nga bëgg a taxaw ne li mu wax nii du dëgg loolu problème la loolu problème mbir mi nag lenn la mooy mu leeree ca ca début ba que ne ñun daal fii mu ne daal fii mu dañuy segg affaire yi li nga xamante ni daal moo fi mooy li nga xam ne moo moo leer te te wér loolu la lépp nag la nettali mais nag dinañ ne lii moom wéru ba mu leer ci aji dégg gi xam ne lii nii dara wéru ci loolu mu leer naññee waaye nag duñu bàyyi rek di wax di dem di nettali naan lii xewoon na dañ naan lii nii nettali nañ ko diwa ko nettali waaye nag li mu nettali li mu nettali daldi wul wér mu leer naññ ñu xam ne lii wérul lu wér ñu ne lii wér na léegi nag bu ko defee ñun bu ñëwee ci nga xamante ne nii comme yu mel nii nettali yi ñu gisoon dañuy gis tarjaba Seydina Usman nga xam ne ay ay daanaka ay matrukun kese ay du'afa ci la gaa yi sukkandiku teg ko ci lan ay moom mu ngi ci tabari te waxoon naa la bari na kuy wax naan tabar yi boo ko laajee introduction wu taarixu tabari ci boppam liiru ko waaw introduction bi ci boppam introduction bi ci boppam liiru ko te foo mu tëbe nag di tëb ni kabri naan ka tabari tabari tabari te dara la ko riiru ba ba pare mooy yow mettre garde mettre yamu mettre mise en garde yamu defak ak yooyu yépp sa yoon newu ci yow sa yoon newu ci hein sa yoon newu ci yow daal del nettali rek lu extraordinaire del nettali lu extraordinaire loolu rek lañ bëgg <laughs> mais loolu ñun moom ñun moom loolu dañ cee amuk vraiment mooy dañ cee mooy dañ cee nekk à l'aise parce que buur yàlla dimbali nañu ba mbir yi dañu koy nettali di ko teg ala na di def tax taxriiju ahadith yi lu ci wér ñu ne lii wér na li wérul ñu ne lii wérul waaw ba ay bi ci tibbee yenn njàngal njàngale sax daa mënu la ne mais nag dinañ ko nettali waaw dinañ ko nettali ne lii nag am na ba bu ko defee yow bu mu la surprendre bul toog mukk mu surprendre la nga naan mu way mais lii moom kenn waxuma ko waaye nañ la ko wax waaw dinañu la ko wax waaye nag dara ñun moom li dëgër lañuy lañuy lañuy topp ah waaw lu dëgër lañuy topp lu dëgër lañuy lañuy topp kon nag affaire bi lool la waaw léegi nag ah ndax waa siira yoom dañoo bari wuute dañoo bari ay wuute yoo xamante ne nii moom affaire bi boo ko tegee foog affaire yi leer de foog mu leer foog mu leer nga topp nag boo ñëwee bay topp nga jël li nga xamante ne moo leer nañ ci mbir yi nga daal di koy tëbb daal di koy jaamoo yàlla mu leer waaw bu ko defee yenn nettali yi nga xam ne du dëgg yi ñuy wax bu agsee nga am nekk à l'aise dara du la ci fekk moo xam nga moom la Seydil Haaji Malik doon wax naan bi mu naan walaaziman na ala ma sahha tastaqimi waaw <laughs> bi muy wax bunt bi nga xamante ne nii bunt bi nga xam ne ci la doon wax ci euh, wàllu doomu yonent mi alayhi salaatu salaam ay kañ la euh, mooy wuute yu bari yooyu rek ay Seydina Ibrahim comme niñ ko gisoon bii passé non yàggul doonu yàggul noonu seydina ibrahim ibn rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bi muy génn àddina boroom xam-xam yi dañ cee wuti comme ni ñu gisa woon bañ doon tudd li nga xam ne moom la seydina kii euh, al al euh, al imaam badruddin al ayni daal di woon tudd dañ ko doon tudd ci wute yéeg yooyu mu naan fii sinnihi fii sinnihi ixtalafu wal xulfu aadatuhum walaazimanna ala ma saxa tastaqim fii sinnihi ci ci ban ban ban at ñaata at la am moom Seydina Ibrahim doomu yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy génn àddina ixtalafoo boroom xam-xamu siira yi de dañ cee wute wal xulfu aadatuhum mais ñoom nag Seydil Haaji Maalik mu ne mais ñoom nag <laughs> wute mooy seenub aada waaw mooy daanaka événement bu ñëw gis ñun xam kenn dootuñu xamal loolu mooy mooy léegi leer na mooy yàgg nañoo gis ne événement bu ñëw gaa duñ ci d'accord événement bu ñëw xataa dat yi sax kañ la am sax nga dégg ñii ne la date bii la ñii la beneen date la ñii ne lii wa ko waral ñii la leneen la ñii ne kii ñii mooy mooy tellement dañoo wutee wutee wute mais loolu tamit mooy boo demee ci fiq tamit c'est pareil masaa il yi da ngay gis masala yi ni ñoo xam ne loolu la ñuy wutee ci masala yi da gis masalaam daanaka lu dul buur yàlla kenn la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de mooy ndawu yàlla daanaka li ci des lépp wuute la xatta yan julli ñooy farata rek dafa am wuute arkaanul xaj dafa am wuute sunanul sunanul salaati dafa am wuute sunanul tahaara dafa am wuute fardu fardu furuudu tahaara yan farata faratal waat kii al dafa am dafa am wute mooy daanaka loo dugg lu ne wute la loolu mais loolu nag yërmande la mais nag bu dee ci wàllu mooy yooyu yiwa ci yam mooy bu ci nekk nag lan ngay seet la wér ngay seet moo tax mu ne man na ala ma sahha yow nag moom nanga nga làmboo na nga la nga xam ne nag moo wér lu ñu mën a wute wute wute wute hein wal xulfu aadatuhum walaaziman na ala ma sahata staqimi yow xoolal li nga xam ne moo wér boo ko defee tastaqimi di nga coow di nga tegu ci yoon moo taxit walillahi alhamdu wal minna hmm? ñun ci loolu lañ ne ñun waaw insha allah ma nazalu ha nal ha nu lazimu ala ma saxa fa nastaqim insha allahu taala ah loolu la loolu nag moo tax ci lañ la doon waxe moo tax euh, côté bi xam nga ci jamono jooju ci jamono jooju gars yi dañ doon wax ne euh, Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwanul mannaan leeraloon nañ bu baax kanaba yi kàcc yi ak wax yu amul yi ñu doon wax yi yii nga xam ne dañ koy nettali ci téere yi la ne mais est-ce que imam at-Tabari lool moom defi loolu leeraloon nañ ko duñ sax ñëwaat ak imam al al al al-Hafiz al-Bidaya wa an moo la ne man lii may wax nii yëpp wér na est-ce que moo la ko wax day doxal léegi nag xam nga loolu lañ la waxoon jamono yooyu gaa yoo xam ne maîtriser wuñ dara ci ilmul jarh wa ta'dil maîtriser wuñ affaire hadith ñoom buñ indee seeni i càlla la ku xam di nga xam ne lii wér naan lii lu ñu mën a sukkandiku la wala mënuñ ci sukkandiku mais yow bu dee ne yooyu xamoo ci aslëf di xool li nga xam ne mooy li ex li extraordinaire kese di xool li extraordinaire kese mooy di nga yàgga nettali yoo xam ne moom nga teg ne lii de mooy mooy li xew alors ko dara xewu ci dëgg waaw aka bari kam gàmmukat ñaata gàmmukat li ñuy nettali dara amu ci te rek dara yóbbawuleen ko lu dul ñàkk rigueur waaw ñàkk rigueur kese la parce que amuñu benn rigueur wala sax rien que xam-xam xam-xamu xaalis ci boppam moo nekk am mystère ci ñoom xamuñu ko ñoo xam ne buñ gisee rijaal yi nekk góor ñi nekk ci sanad yi dafa mel ni ay chinois ñeen di làkk ay mandarin xamuñu ci mais dañ koy sute sax dañ koy sute duñ ko sax liir buñ ñëwee daal bay liir lenn mooy saxaaba ba ñu wax lañuy ñuy xool walla daal fa waxta fa nettali ba commencé ndax wér naan wérul da seen yoon newu ci mais il cherche li nga xam ne mooy l'extraordinaire mooy li ñuy wër mooy lu extraordinaire loolu lañuy seet ñoo taxit it nettali yi daanaka dara du ci a ah, bu ñu defee loolu loolu waxoon nañ ko yàggoon nañ ci jamono jooju Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mi ah radiyallahu taala anhu ah, moom gaa yi dañu ne mooy xusaas yi te riwaay yooyu wéruñ gisoon nañ leen leeraloon nañ ne ñi naan am ay saxaaba yoo xam ne bokk nañ ci ñi faat Seydina Usman hada qawlu kadib te waxoon nañ la leeraloon nañ la lu tax neewuñ rek qawlu kadib mu jeex leeraloon nañ la ko boo bëggee lu ci dina leeraat dina rafraîchiraat sa mémoire demal ci tarjama Seydina Usman ibnu Affan alayhi ridwaanul mannaan boo demee foofu di nga fa boo demee foofu di nga fa fekk li nga xamante ni moom lañ defoon moo tax ñu fi nekk di ko defaat ñu naan moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko faat bokkoon na ci kuréel ci bokkoon na ci kuréel bi nga xam ne léegi kooku mooy ñu ñu doon wax loolu mais moom ci la ñu naan moom ci la woon bokkoon na ci groupe bi nga xam ne groupe yi nga xam ne ñoo ñëwoon hein faat ne nañ leen faat Seyna ci euh, euh, Seyna Ousmane moom ci la woon bokk na sax ki nga xamante ne nii keroog ki nga xamante ne nii keroog dañoo téye moom téye na ci sikkimu Seyna Ousmane xëcc ko bam naan ko téye nga ci sikkim boo xam ne bu sa baay ormaaloon la kullu hada kadib loolu lépp ay kàcc la xam nga gaa yi dafa am benn affaire mooy këne euh, ñii xam nga dafa am ay kuréel yoo xam ne tuddoon nañ leen yàgg nañ leen a tudd muy dafa am ñoo xam ne moom lañuy ñuy woowe siit yi xam nga siit yi loolu moom foog naa ñoom ngeen gën a xam siit yi ak seen mais daanaka leen bu ñuy wax mooy mi bi ci gën a graw mooy les duodécimains yi ne Iran ak yooyu te ñoo commencé di am Sénégal ak yooyu euh, ñooñu am nañ ñuy kuréelu bu yàq bu yées te mu am beneen kuréel boo xam ne ñoom ci côté dañ naan ñoom ci waa ahlu sunna lañ bokk muy nawaasib bi muy naasiba yi ñoom moom ñoom ñu yées lañu chiites yi ginuñ leen a garaaw ndax ñoom nan lañ def ñoom dañu gis eh, ni ñu def dañu ne bon dañuy dañu contre Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo tax façon xeetu ŋàññ bu nekk dañ ko koy ŋàññ ak li yonent bi alayhi salaam wax ci ay ngëneelam yépp ak koo xamante ne moom bëgg ko gëm yàlla la bañ ko ak naafiq la teewul gaa yi nga gis lu nekk ñu yàqu ko ci deram waaw neex nee nañ dañuy jàppale waa boor bi yenn saxaaba yi contre Seydina Ali ñu koy ŋàññ ñooñu it kenn gënu leen yées waaw kenn gënu leen yées léegi xam nga euh, problème bi dafa commencé bi ñu faatee Seydina Ousmane comme ni ñu ko gise woon bi ñu faatee Seydina Ousmane radiyallahu anhu gisoon nañ kuréel yi jógoon am ci saxaaba yi ñoo xamante ne nii dañu ne euh, Seydina Ousmane dañ koo faat ci tooñ li ñuy def mooy il faut ñu jëlal ko revanche mooy ñi ko faat pas revanche mais ñi ko faat suñu borom nee na nañ leen faat ñu jaayante Seydina Ali ba pare radiyallahu anhu ñu ne ko nag il faut nu mu gën a gaawe nag nga teg loxo ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Ousmane ñu daal di koy exécuter ñu daal di leen gisoon nañ jamono jooju Seydina Ali danel noonu mais loolu day jafe parce que jamono jii ñu nekk gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen faat dañoo bari jóge ñii jóge Misr ñii jóge Basra ñii jóge fu nekk ni ñu bàyyee ñooñu ba pare niñ encerclé woon Medina bari fa ba da yow ba ñëw Medina faat suñu xalifa xalifa jullit ñépp tamaluñ ci dara yaakaar ngeen ne ñooñu man nañ leen jàpp ñoom ñépp di leen faat ak jamono jii nga xam ne tension yi ni mu rëy mais ñooñu man Seydina naa ne dañ leen di faat kay mais nag c'est pas le moment nag ndax trouble lañ ne te ñooñu boo leen na a jàpp kan moo leen di jàpp sax ana ñan ñoo pare ngir jàpp mbooloo mu tolloonu ba di leen exécuté Seydina Ali ne woon nañ xaar ñeneen ñi ne ko ñun duñu xaar ba moo indi woon euh, xareb Jamal affrontement de Jamal ak Siffin ca gannaaw ba yooyu yépp a ko indi woon ca gannaaw Siffin nag ak Jamal léegi ginnaaw loolu hein Euh, gaa yi nag te lañ commencé mere Seydina Ali mooy ñi nga xam ne lool lool pas saxaaba yi parce que saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom dañ ne woon ñun mooy ñekki ne woon dañ ne woon ñun dañuy jëli uti uddi ay doole Irak ñu jàppale ñu ngir ñu ñëw jàpp ñooñu léegi nag euh, comme que Seydina Ali radiyallahu anhu woon ci loolu parce que dafa xamoon ne fitna rek lay indiwaat nañ bàyyi ba mbir yi dal ba ñu am stabilité gaa yooyu yépp ñu jàpp leen teg leen li nga xam ne moom la suñu boroom wax mooy ñu faat leen waaw léegi nag comme comme d'accord woon ci lool ñi jàppale ñële wala ñi nga xam ne dañu jàpp ne non non non li lañ waroon a def ah, ñu mujj ñenn yi ah après at après ñoom Seydina Ali la lañ waroon tuumaal ne moom sax. dafa complot gaa bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fexe rey lu Seydina Usman ibn Affan xam nga loolu hada qawlu kadib boobu fan nga ko mës a nan la nekk loolu nan la xelloo te Seydina Ali radiyallahu keroog gis nañ Seydina Usman ibn Affan bi ñu encercler këram mais Seydina Ali radiyallahu anhu moom ci boppam ñëw na ngir défendre ko yónni na doomam al yónni doomam al ñoom ñépp ñu ñu daldi armé wu jusqu'aux dents ngir dem défendre ko nekk buntu kër Seydina Ousmane buntu néegam ñoom Seydina Abdallah ibn Zubayri Seydina Abu Hurayra ci boppam nee na agsi naa Seydina Ousmane man ñëw naa ngir défendre ko ñoom Seydina Zayd ibn Thabit ansaar yeeg ñoom ñépp ne ñun ñi jàppaloon yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ansaarullah boo bëggee waa ansaar rasuul ñu doonaat ko jàppale la daal di faagaagal songu gaa yi Seydina Usmaan ne gaa yo yéen ñeen ñépp ña ñëw ñépp ah bu dee ne di ngeen ma déggal tamay tamay dégg di ma topp mooy man bu ma kenn défendre parce que xam na yonent ma lay saa saa ma ko waxoon noo wax xamu ko woon ni muy faatoo xamal ko woon ni muy faatoo keroog bi ñu doon gis xadiis bi nga xam ne Seydina Abu Muusa al-Ashari moo ne damaa jàpp génn sama kër ne tey moom damay ànd ak yonent ma lay saa saa mooy di ko liggéeyal tey moom journée bi moom laay àndal moom laay taxawloo nee na mu dem ñu ne ko yonent ba lay saat ñoo ngi jàkka ji ñu ma génn na jaar na fekk mu dem ci tool bi ne benn tool bu ne foofu nee na ma dem bi ma yonent ba lay saat nekk ci biir ma ñëw taxaw yëglu mu ne kan ma ne ko abu mu Abdallah ibn Qais waaw nee na après ma ne ma ñëw taxaw ca buntu tool ba ma jekk rek am ku yëngal buntu bi ah muy kan fekk yonent mi alayhi salaam dafa kii jàpp ba pare toog ci teen bi yoor tànk yi jël tànk yi xëcc yéer euh, euh, làmbaayu suufam isaar bi tànk yi di nekk ci biir ndox mi mu jekki biñ toogee am ku yëglu mu ne Seydina Abu Muusa ne kokkan la ne kokkan la mu ne ko man la Abu Bakr mu ne ko ala rislik taxawal mu taxaw ba Seydina kii ñëw mu man ma yëgal la yonent ma yëglul la yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam nekk mu ne ko Abu Bakr mooy moo yëglu mu ne ko ne ko mu ñëw permettre ko mu dugg te nga bégal ko aljana nee na Seydina Abu Bakr ñëw toog ci côté yonent bi alayhi salaatu salaam def ni mu def yëkkati tànk euh, xëcc isaaram yor tànk yi ci biir ndox mi comme ni ko yonent ma alayhi salaatu defe nee na ma toog tuuti sëy am ku yëngalaat bunt bi ma ne ko kan la mu ne ma man a Umar ibn ma ne ko ala risli ka taxawal tuuti ma dem laaj yonent bi alayhi salaam mu ne ma ma ne ko Umar ibn al-Khattab mu ne ma may ko mu ñëw te nga bëggal ko aljana nee na moom mu ñëw def toog ci beneen côté bi def ni yonent bi alayhi salaam ak Seydina Siddiq def radiyallahu anhu xëcc isaaram yor ay tànkam ci ndox mi nee na bi ñu toogee noonu rek am kenn ku yëngalaat bunt bi. ma ne ko ala rislika taxawal ma ne ko kooku kan la mu ne ma man la Usmaan ibn Affaan ma ne ko ala rislika taxawal ma dem laaj yonent mi alayhi saa mu ne ko bëggal ko aljana ci musiba koo xam ne dina ko dal te gisoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon na ne ko ne buur yàlla dina la solal benn yére benn xamiis boo xamante ne nii naafiq yi dinañ ñëw ngir bëgg koo summi ci yow bu ñu ko naree dindi na nga bañ te mooy buur yàlla dina la def nga nekk sama xalifa ay naafiq yu jóge fële ñëw bëgg nag nga nga bëgg laa destituer bu boobaa na nga bay te gis nañ keroog bi ñuy génn àddina yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gis yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaam yi ñaari saxaabaam yi ñu koy wax ne ko ñëwal fekk dafa woor ñëwal nga dog ci ñun tey moom xam naan li ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon laata muy génn àddina que fii lay mujjee moom xam na ne bëggoon ko ci musiba gu koy dal mooy loolu kon xam na ni ñii buñ ma défendre yi est-ce que ñii ñi li yonent ma lay saab wax ñooy fexe ba du am mooy dañ may faat waa lamsaar taxaw ne dañ may defaan défendre Seydina Hasan ak Husayn taxaw Seydina uh, uh, Abdallah ibn Zubayr ñooñu ñëpp taxaw ñoom Seydina Abu Hurayra ak saxaaba yi mais est-ce que ñooñ man nañoo tax ba li yàlla dogal ci man du am mënuñu ko te man xam naa ne loolooy xew léegi yonent bi alei saat salaam dane ay naafeq ñëw bëgg koo dindi ci yow léegi kan moo mën a taxaw ne Seydina Muhammad ibn Abu Bakr ab naafeq la wal iyaazu billah Seydina Ali ibn Taalib moo taxaw ne Seydina Ali ibn Abi Taalib moom ki mu yar moo mujj doon loolu te Seydina Ali ibn Taalib attention bu doon ne mooy xam nga liy wane liy wane ne ka kat daal ka non kat képp non non non kàcc yi dafa dafa dafa nekk xam nga kàcc moom kàcc moom bu xawoon a cohérence sax te mënula la sax mu xaw a tane mais mooy benn yow Seydina Ali radiyallahu anhu gaa bi ñëwee ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñoom Seydina Talha ñooñu ah ne ko léegi mooy yow yaay xalifa mais nag Seydina Usman fokk ñu jàpp ñu ko faat naka la Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu mi Seydina Ali yaral boppam bokk ci ñooñu. moom minimum kooku ñoom ñoo ñu di wax du xam nañ ko non Seyna Zubayr xamu Seyna Talha mi nga xam ne ah Ibnu Ubaydillah xamu ko woon mais Sayyidatu Aisha mi nga xam ne àndoon na ci ñi nga xam ne dañ ne dañuy dañuy jàpp ñi nga xamante ne nii ñoo faat Sayyidna Usman ñu teg leen peine de mort bi suñu borom wax moom bu xamoon ne rakkam nii ci la bu doon ne rakkam ci la. Hmm? bu doon ne rakkam ci la du ne hé nañ ko ci boole parce que boore kon dinañ dem di uti doole feneen ngir ñu jàpp ni bu doon moom ci la mooy xoolal man euh, Seydina Ali ibn Abi Talib mi nekk xalifa bu nee ne ñeneen ñi mënuñ leen a jàpp mais ki nga xam ne moo ko yaral boppam bu dee moom moo leen diriger woon kooku mënu koo jàpp moom moo tax xoolal xoolal xoolal xoolal kàcc yooyu ni mu leere yuy wane ne loolu du dëgg léegi ni ko trouvé ci téere yi ma wax mais utal ma càllale bu wér amul ay kad ay kaddaab ay waddaa ay matruukiin ay ay majhuuliin ñooy nettali affaire ñu koy dugal ci histoire gars yi di ko nettali naan nii wala kullu hada kadib Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la nekk xalifa ah biñ faatee Seydina Ali euh, Seydina Ousmane radiyallahu anhu mais kan la defoon gouverneur Égypte Seydina Muhammad ibn Abi Bakr mii la defoon euh, gouverneur Égypte yaakaar nga ne bu doon moom bokk na ci ñi rey Seyna Ali Seyna Ousmane Seyna Ali dina jël kooku di ko def gouverneur park que xanaa dooma ne bokk xanaa nag nit nag nit nit amul benn jullit à part nawaasi bi naasiba yi nga xam ne ñoom dañu ne ñun moom saxaaba yële lañ àndal léegi di dugg Seyna Ali léegi xanaa kay kenn taxawul di tuumaal Seyna Ali radiyallahu anhu naan day day day day benn nit koo xam ne doom jiit lim la parce que moo ko yar ñuy waxati mu koy defal mooy ku rey mu xam ne moo rey mu téye ko di ko non seulement defu ko dara ndax mooy xalifa manoon na ci dara après xanaa moom bu manul ci ñeneen ñi kii moom war na koo manal dara te kat gars yi ay étranger mooy gars yi jóge mooy du ñu ay Médinois ñi faat Seydina Ousmane Misra lañ jóg mooy du saxaaba yi dëkk du waa Lamsaar du saxaaba yi ne woon Médina gis nañ fi ñu jóge ñii Égypte ñii jóge ay ay ay Irak ñii jóge fu nekk mais naka la kii ñu naan kilifa la woon ci ñoom Seydina Ali xam loolu nekk xalifa mais bu ko Seydina Ali xamul mais ñaari doomam yi xamuñu ko ñaari doomam ya fa newoon Seydina Al Hasan ak Seydina Al Husayn ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom Seydina Az-Zubayr ibn Al Awwam ak ñooñu xamuñu woon ne kii nii ci bu doon loolu dëgg la te boobaa du ñu wax ne ah sama baay kat suñu rakk bii suñu di Muhammad ibn Abi Bakr kat ci la woon bu ko defee ñu teg ko pen même buñ ko tegul mais dina ko def gouverneur après moo tax kullu hada kadib bi mu newee nag mais ay rumeur loo ñu wax naan moom ci la gars yi di kàcc <laughs> ndax ndax nawaasib yi lenn lañ bëggoon mooy alhamdulilah mooy ñoom dañoo bëgg parce que buñ nee Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ci la kan lañ bëgg a mooy Seyna Ali parce que li ñaan Seyna Ali yi koo yar de toute façon moo ko yar ñun moom parce que nawaasi bi nawaasi bi yarhamukallah ñoom d'accord nañu Seyna mooy Seyna Abu Bakar moom dañ koo fonk teg ko ci kaw Seyna Omar noonu Seyna Ousmane noonu mais Seyna Ali lañuy dugg mais léegi mooy ñoom doomu Seydina Abu Bakar nag dañ naan non moom parce que bàyyam yaru ko yow xam waa sànq wax nga fi ne gis nga heure bi mu génn àddina bii bàyyam di génn àddina moom amul trois ans ki ko yar nag kon problème bi yëpp ci moom la te dañoo bëgg entre temps foofu ñu ne Seydina Ali radiyallahu anhu léegi nag mooy sax li ñu naan moom ci commanditaire yi la mooy moo yebal gaa yi li koy wane mooy ne mooy doomam ji nii nga xam ne doomu jiit lépp la ah moo ko yaral boppam moom ci la won mais kullu hada kadib walillahi alhamdu wal ma yooyu leer na ah amul dara sax yow boo tëddoon ba xaaji guddi guddi guddi di say fukki gént sax ñu nettali la yooyu war ngaa xam ne loolu noonu demewul noonu allahumma nag ba riwaay yi nga xam ne ñoo koy wax nekk riwaayatu kadiba yoo xamante ne riwaaye makzuba yoo xam ne ay kàcc la yoo xamante ne fomenté de toutes pièces ah walillahi alhamdu wal minna Ali kon kàcc yooyu ñu doon wax ngir atem Seydina Ali la naan moom ci la parce que moo ko yar moom nii moo leen moo jiite woon moo leen jiite woon moo kii ta gis nga nettali yooyu ngox na ci benn affaire même sa xatta yenn imaam yi waxuma bu ma la nee imaam nag wax naa la waxuma la imaamu mbedd ah wala imaamu jàkk yi ñu xam imaam yu boroom xam-xam yu mag yi am na ci ñoo xam ne sax ñenn ñoo xam ne ñoom nettali yooyu comme que dañ koo tàmm di ko nettali dañuy dem ba ñuy dugg ci yenn yi di wax yenn yi di ko reprendre ci ñooñu ta mooy njort rafet diñ mën a am ci ñoom mooy du loo xam ne ñoom ñoo ko tey mooy ne mbir mi rek dafa nekk loo xam ne dafa dañ koo tàmm tàmm ba ñëw wala sax ñu dem ba affaire boobu man na polluer jàpp nga nit jàpp ne lii nii amaana bon amaana am na part de vérité bu ci am mais benn part de vérité la ciy amul. ba moo tax am kenn ko doon wax naan euh, alqaasim ibn xam mi ñu la doon wax xam nga moom mii mooy bàyyi alqaasim bokkoon ci fuqaha us yi yi nga xam ne yu mag yi yu Medina yi. nga xam ne sayyidatu Aisha moo ko yar moom al-Qasim ah ibnu Muhammad di doomu Muhammad ibn Abi Bakr bi moo ba nga dégg kenn ku màgg ndey sa ci boroom xam-xamu hadith yi mu naan ah mooy euh, mu naan kii euh, par exemple moom moo gën bàyyi mais loolu xam nga loolu nan la mën a nekk al-Qasim ibn Muhammad nan la mën a jën a baayam di Muhammad ibn Abi Bakr mi nga xam ne saxaaba la mooy loolu loolu mooy njuum déggu rëy tarxiis bu rëy rëy la te dara nag yóbbuwu ko lu dul lan leen nen parce que mooy moom en fait boroom xam-xam boobu parce que dafa bind ci wàllu tarjama yeeg te tamit mooy bind na tamit ci wàllu siira ba pare tout mooy mais moom ay riwaayam du riwaaya yoo xam ne da leen a segg mooy comme riwaaya yi ñuy def rek bi indi waa événement sàngam ñu xewee ñu indi riwaaye yiñ ci wax ay wa di indi yoo xam ne matrukuuna yee fa nekk ak gaa yooyu ay Sayf ibn Umar ay yoo xam ne ci ay imaamul Waaqidi la jaar ak ay yoo xamante ne nii ay majhuluun ay majaahil ñoom yooyu lañ ay indi ah léegi mooy booy indi lool kay di ko lim mooy après booy def conclusion sax booy wax conclusion sax doo ko tey da dem ba jàpp ne lii noonu alors que moo tax affaire bi il faut li al imaam ibn abd al imaam Abu Bakr ibn al Arabi doon affaire yi il faut mu leer naññ ñu teg ko fu leer waaw yii nii ay siira amul ay siira nii nañ bàyyi parce que képp ko wax loolu yi dina dem ba moom mu mujj bu accès ci yu mel nii bëgg a wax wax nit ñi ne leen yéey c'est ñii nii seen yi dëgërul mais dëgërul kon lan moo taxoon tout le nga ñu koy nettalil tout te doo ñu defal benn mise au point que ne lii dëgërul wala yii nii jarul la sukkandikoo te waxu yonent dunduk yonent bi alayhi salaam la. kon nag loolu minal kadib ah loolu minal kadib bi nga xam ne al wa bi nga xam ne al bayyin leer na naññe. Seydina euh, Ali bi mu nee xalifa moom la defoon fi nga xamante ne nii gouverneuru Misr fa la ko yónni mu daal di fay nekk fi nga xamante ne nii mooy gouverneuru Misr. Ah, moom Seydina Muhammad ibn Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma